أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي اختص بالتفضيل والتشريف ما شاء من عزمنة wa amkinatin lihikamin wa asraarin izaam wa nashkuruhu shukran jazilan ala haadihi almawaahib aljizaam wassalaatu wassalaam ala tal'ati alxaq bilxaqi mawlaana muhammad naasiri diin alxaq bilxaq wa ala alihi wa asxaabihi xaqa qadrihi wa miqdaal azim wa baad fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi delluwaat ci benn ci pakk yàlla di jaam kese yem ci waaye ànd ak jaamam yi kese di sukk ci kanamoo ngeneelam motam fësam dayoom ak gëddam di beesalaa suñu buumi jaam di gëm ne kenn du yàlla ku dul moom subhaanahu wa taala mooy njëlbeen bi amul tàmbali ci cay mooy aji des gi be faw amul jeextal moos ba moos yàlla mi nga xam ne moom dong moo ndar kepp waaye yàlla mi nga xam ne moom dong moo pekkeew moom mooy yàlla ku yàlla du yàlla yàlla rek moo di yàlla mooy ki amul moroom dara tiimu ko dara ronuwu ko càppaa cóoli la lépp ci moom la gongeekoo te moom borom bi gongeekuwul ci dara mooy borom coobare di borom nommeel sottandikoom kenn mënu koo artu tërëlinam kenn mënu ko gam-gamle moom dong moo di moom dong mooy ki feeñ benn këriis waaye mooy ki biitu benn dàng ci biti mooy awal mooy aaxir mooy zaahir mooy baatin di ko ñaan moom yàlla ay duusu ngéneelam teraangam yu mag yi xéewalam yu yaatu yi kaaw téefam yu ñor xomm yi yàlla bu mu dakk mukk di walangaan ci kaw sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa jëmm jooju nga xam ne kenn la woon ci mbindab yàlla dootul tollantikoo ti mukk ilaya qaala allahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini xaadimu rasul yal na yàlla taas ci barkeem nee na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn rek la mun a doon te kenn rek la war a doon moo taxit loolu dong la nekk du am ku ko tollanti du am kuñ koy nattale du am kuñ koy gam benn dong la ci mbindab yàlla dootul nekkati mukk jigéen musta meññ lu mel ni moom daa iman abadan jigéen dootul meññ lu mel ni moom bu gërëmee yàlla gërëm na bu xalabee yàlla xalab na kenn du yegg ci yàlla bu lu nga jaar ci jëmm joojale baabullahi wa ghazin fadlihi loolu la mawlaana Cheikh Ibrahim Niass wax nee na baabullaahi moom baay mooy wax nee na yonent bi mooy baabullaahi buntab yàlla bi képp ku ci jaarul doo si waaye wa xaasinu fadlihi mangasinu yàlla yépp naa mboolem ngéniil ngéniil gu yàlla yore mangasina mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah bëgg a yegg ci yàlla benn porondoll dong la mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ñaan yàlla mu wéyal ko ci ay saxaabaam wéyal ko ci mboolem ay ñoñam saxaaba yooyu nga xam ne jeex nañu takk seey ne mes ne menteng ci biir jëmm Seydina Muhammad lu feeñ ci moom rek ci Muhammad la feeñee asxaabi kan nujum bi ayhim iqtadaytum iqtadaytum boo tiimee géej seen weer bi ci biir seen biddiw bi ci biir déedéet ndox mi dafa jëmmal jëmm ya nekk ci kaw kon saxaaba yi koo ne jàkk xool ko rek seydina muhammad moo nekk ci moom sallallahu alayhi wa sallam ummatu muhammad fu ñu nekk ci kaw suuf ñu ngi waaf ci seen kanam di leen nemmeeku ci bés bi di leen sargal di leen tatagal di leen masawu coono di leen naan jaajëf te bu leen wàccegum di ñaan ci yàlla tam xarit bu musa nangu min la dun aadama ila nafaxati suur yal na ci yàlla boole suñu bos bi foo ko defee ci koo ko defee nu ngeen ko defee kañ ngeen ko def yal na yàlla nangu lépp bu leen ngat mukk bu leen werante bu leen xaccoo bu leen ŋaayoo ñi def démb ñi def tey ña def nay ña nar a def si ña defoon lépp yàlla na yàlla nangu xeetu Seydina Muhammad duñu dajaloo ci keppaaru yàlla di ŋarti ŋarti ci ron ngëneelam mu neenal ko déedéet yonent bi nee na ummati la tajtamiu ala dalal sama xeet gi du ñu dajaloo mukk yàlla neenal bu dul foofu it yàlla defa ngëneel yi rek kon alhamdulilahi rabbil alamin ci dikk boobu nga xam ne moom lañ sayyidna naa dig sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu senn ci moom rek lu yàlla def ca bagaan ba lu mu àdd rek lu yàlla la jamono du wéy mukk ba dara feeñ ci Seydina Muhammad muy safaan di loo xam ne lu ñu munta wonewu la walla lu ñu munta feeñal la wala lu ñu munta tudd la déedéet jëmm la jëmm goo xam ne kenn dootul motati ci motam ga ku mot di ci biir motam ga nga motlee rek ku yéeg ak ku la yéegal ak foo yéegee ak noo yéegee ci ki ngeen yéegee kenn dong la mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam baabullahi wa xaazinu fadlihi ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp di leen ziyaare ngeen ci ziyaare yi di leen nemmeeku di ñaan yàlla nit ñu dajaloo tey jii def ko yàlla nañu dajaloo ay déwén di ko def bi hormati seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam bés bi euh, jiitu na balaa seydina muhammad di ñëw ci zahir seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam budul yàlla rek muhammad la sallallahu alayhi dañu naan bu yàlla wéyee muhammad yàlla du wéy kàddu la doomi adama miin na ko di ko wax bu yàlla wéyee walla yàlla na la yàlla jàppale déedéet yàlla du jàppale kenn yàlla def la da nga koy bàyyee mu jàppal la waaye nga jàpp fi yàlla jàpp fi yàlla du buur boobu la yàlla na yàlla jàppale na yàlla jàppal la yàlla ëpp na nga jaamam jàpp fi mu jàpp fi jaamam daf koy bàyyee rek mu jël ko waaye bu yàlla xam Muhammad déedéet yàlla wéyul cër yépp yàlla mu ngi ci loo ne jàkk rek yàlla la yow mi toog di déglu jëmm yàlla gu toog rek nga lépp ay aarit la daf fiy jóge rek ki nekk te du nekk di mukk kenn dong la mooy zil mulki wal malakut kon bés bi dafa jëkkoon ci yeneeni xeet ci yeneeni waaso ci yeneeni giit ci yeneeni askan seeni njàqare uññeeku ca seeni jafeñ jeex ca seeni tolof tolof dakk ca seen ngëneel yokku ca seen maqaama fés ca seen sumb yi sotti ca seen tàmbal yi yegg ca seen naal yi daldi ca yemb ay yonant ay woliw ay saalihiin yoo xam ne bésu tamxarit ca la ñu amee seen yokkute ba yëg ne yokk nañu kon yéen it yal na ngeen yokk ba yëg ne yokk ngeen ay waliw ay saalihin ay mursaliin ay anbiya defaru nañ ca bay defare ñu nit yal nañ ci defaru bay defare ci lañu baaxee génn baax bay baaxal jóge ci baax bay xar baax li lépp ci bés yi la xewoon yonent yàlla aadama alayhi salaam di abul bashar képp kuy nit ci aadama nga boow ak soxnaam te mooy yaay Hawa Adama di mbindeef goo xam ne yàlla moom la mujj bind ci lépp lu mu bind gannaaw aadama yàlla bindatul dara te lépp di benn leeru Seydina Muhammad bu yàlla di séddale asamaan si di feeñ muy séddale suuf si di feeñ muy séddale malayka yi di feeñ arash di feeñ kursi di feeñ xalam di feeñ mustawan di feeñ lawhul mahfuz di feeñ ba mujj ci leer yi mu def ko ci banu seydina adama alayhi salaam moo tax nit am na lu mu réere waaye kenn réerewul doomi aadama lu tax jëmm seydina muhammad bi nekk nit moo tax mboolem aalam gu yàlla bind xam na doomi aadama aadama mi ngi dëkkoon fu ñu naan aljana aljana màgget amu fa aljana mage amu fa kenn du fa xiif kenn du fa mar kenn du fa feebar kenn du fa lax kenn du fa ras kenn du fa kotom kenn du fa ragg doo dem wanag bu ndaw doo dem wanag bu ndaw doo ëmb doo matu doo yimbi aljana amul noor amul nawet amul cooroon amul lolli amul guddi amul bëccëg fa nga faree na nga bëggee mu mel noonu lay mel yàlla nañ ko yàlla may yaa rabbi yonte yàlla aadama fa la nekkoon yàlla na yàlla na ko dëkkal yàq sa soxna mu am teraanga goo xam ne ëlëm na mboolem la dëkkee asamaan xeeti malayka bu mu munti doon malayka yi ñu naan ay kurubiyun al mustafuna xawla al arsh malaykatul indiya malaykatul laduniya taastati maastati maytatiruun dafaafata safarata mboolem xeetu malayka yi di ñee aadama li yàlla def ci aadama mooy leeru xal xayru xalqillaahi di seydinaa muhammad mi nekk ci moom aadama nekk ci xéewal kenn ci mbindaafoonu yàlla yi xed feddi géew génn ci ron ndigalu yàlla di iblis di ko wang wangal di ko kalli kalli ba mu tarxiis yàlla na ko pays bu sell bi lii jaaduwul mu nekk bi kon da wàcc jëm suuf bekkaro sama nommel di dikk ci yow boo delsiwaatee ànd ak set ànd ak sell fii sa bërëb la ak say njaboot ci la yàlla wàccee aadama wàcce soxnaam di hawa wàcce iblis iblis daa wàcc ci àddina bi ngemb nekk pànk jàkkarloog yàlla ne ko yaa ma génne ngir jëmm ji yaa ma toroxal ngir jëmm ji waaye man it ko bàyyi mu am jàmm duma ko bàyyi mu am fiix danaa wéy di ko kalli kallee danaa wéy di ko wanga wangal kero bu may delsi muy delsi da nga fekk li ëpp ci njabootam man lañu déggal yàlla buñ ci bokk ya rabbi nii la aadama wàcce àddina nii la Iblis wàccee àddina nii la Hawa wàcce àddina bés bii di bésu tamxarit ci la yàlla teggi coono gi mu tegoon aadama ci la yàlla yombalal aadama jafe ya nekkoon ak moom ci la ko yàlla ubbilee mu ne ŋàpp ba yowmal qiyaamati dootul tëjooti mukk yàlla nañ yàlla ubbilee noonu ba ñu dara dootul tëjooti bi jaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu daw ay junni at ci kanam mbokk yi balaa ñuy wéy foofu mooy am na njàngale bu fa nekk mooy lan iblis lépp lu yàlla bind moo ci gën a yées génn na géew ber na saawoom waaye mbokk yi ba iblis di wax yàlla daf ko déglu de ànd ak mbonam ko ah lu tee doomi aadama mënut a déglu moroomam doomi aadama te yàlla mi nga xam ne bu ne kun rek fa yakunu mu nekk iblis gën a bon ci lépp lu yàlla bind iblis di wax yàlla danaa def danaa jàdduloo say jaam dinaa leen toroxal dinaa leen def ñuy jaam yu xeebe yàlla na tekk di ko déglu ba iblis wax nomm na moom ba mu jeex yàlla na ko demal yaa képp ku la topp safara mooy seen cër fi yàlla toll ci maqaam ak martab ak dayoo mun a mun a déglu iblis fi mu toll ci tuuti ak ci doyadi ñun tey suñu dund dem na ba keneen buy wax te seen wax jëmul benn wàll seen jubluwaay du benn sa li mu lay wax ak li nga bëgg du benn doo ko nangoo déglu ma te yàlla nangu woon déglu iblis ba iblis pare lu tey doomi aadama du déglu boromam doomi aadama xam la muy wax lan la fan la jëm lu mu ca namm lan lay jéem lu ca yell ak lu ca jaadu nga jël ko lu ca yellu lu ca jaadu nga bàyyi ko lii li Iblis waxoon yàlla yépp yàlla daf koy répété waat ci alquran nëbbu ci dara ba ëllëg xale yaa ngi koy jàng kon li jàngale gi yàlla la doomi adama buy waxati bul ne bokkuñu jëmuwaay bokkuñu pas-pas bokkuñu ngëm te déglu ko nit nga muy nit am na lu ne ci moom newul ci yow am na lu ne ci yow newul ci moom bàyyi ko mu wax la cay jëriñ jël ko la ca dul jëriñ bàyyi ko yal na yàlla dimbali ñu yarab tey nag tey jii maa ngi yore kayit bi jàkkaarloo yéen bu ma juumoon kenn daay taxaw fale daal ma wéele ci aaya bi man moom ma alquran dama koy jàng li ngeen koy jànge kon nit ci képp ni ci nit di daanoo danaa ci daanoo noonu nit la bu ma kenn jàllale woon léegi rek taalibey song ko te moomu ma téere bi yàlla bi kon doomi aadama nañ joxante gëdd nañu dégluwante nañu bàyyante xel yal na yàlla def loolu yaa rabbi yonent yàlla aadama ba mu wéyee def ay junni at am ku feeñ ci gannaawam ku ñu tuddee axnuuq te turam ci téere yu njëkk yi ñu ko tuddee hurmuzul haramis hurmuzul haramis mu gën a siiwee yonent yàlla idris alayhi salaam yonent yàlla idris mbind ci moom la njëkk a feeñ lépp loo xam ne xam-xam la bu ñu jéng tey réerul mbind moo ko jéng lu ñu mokkal dana mosa naaw waaye lu ñu bind day mosa sax rek yonte yàlla Idris moo njëkk a jël xalima sëpp ci daha daal di ci bind waaye it lu ñu ñaw moom moo ko njëkk a def bu njëkk doomi aadama dafay taraxlaayu walla xotti baadre daal di ko sol waaye ki nga xam ne moo njëkk a jël witteen liggéey ko def ko ay poqe ay fàlle yi ki njëkk a jël saxu bu jël lëndam yooyu def ko malaan di ko sol di ko solloo nit ñi mooy yonent yàlla Idris alayhi salaam bésam bii ci la daje woon yàlla yëkkati maqaamam dootul réer ba yowmal qiyaamati malaan googu nga xam ne moom moo teqale doomi aadama ak mala ñu seetaat foofu beneen jàngale bi yàlla kii sol na ñaw na sol bind na jéng xam-xam kon ndeke malaan dafay loo xam ne doomi aadama munta dem ba ko bu demee bàyyi ko rek nekkatul nit nit bu génnee ñu rafet ñu xool ko xoolaat ko mu taaru nga siggi xoolaat ko te nar ko xoolaat malaan moo tax lu ko moy nit ki bu ne dung boo siggee xool ko dootoo ko xoolaat te doo ko boole ci doomi aadama moo tax malaan lislaam lu mu fonk la sol bu jotam sol bu fësam sol goo xam ne dafay jamonowu naka la ñuy dundee tey ñun ummatu muhammad bu suñuy doom génne ci mbedd bi ñii ay fatimatu ñii ay ummu kalsuum ñii ay zeynab ku ci kalpem rëcc daanu sëgg forko du ko yomb te lépp ci kër yi lañu génn bàyyi nañ fa bàyyi bu tudd Muhammad wala Mustafa bàyyi nañ fa yaay bu tudd Maryam wala bàyyi nañ fa yaay boo xam ne mu ngi tudd Zaynab ba muy ñaw yëg nañ ko ba muy sangu di solu yëg na ko te nee na ñun jullit lañu ummatu Muhammad ci lañ bokk sallallahu alayhi wa te col gi taxoon yàlla yëkkati yonent yàlla Idrisa ci bés bi wa rafanaahu makaanan aliyan yàlla mi moom kawe bu ne yëkkati naa ko place bu kawe xam nañ ne kawe moom kawe googu ak kawe la ci biir kawe yi kawe goo xam ne yàlla yéem na ko ba tudd ko kawe la kawe goo xam ne doowul ne jaam bu nekk moo fay yëg naka noonu ñu doxaat ay junni at ci kanam am ku feeñ ñu ko tuddee Abdul Ghaffar am ñu ko tuddee Abdul Shakur innoo kaana abdan shakuran di yonent yàlla nuux alayhi salaam moom yonent yàlla nuux mi ngi fekk baax réew mu ñu tuddee bilaadu rafidiin te mooy réewu iraq ay dëkkam mi ngi nekk diggante Karkuk ak Mawsil ci gànnaaru iraq ñu ko tuddee Madain nuux alayhi salaam yonent boobale junni at def na ko jamono woote ñu bañ koo nangul junni at yu manqué tuuti la dund na jëkkat ñu koy yónni gannaaw ba yàlla alagee ay nitam dundaat na kon dundam passé na junni at woote na guddi woote na bëccëg am na téere yu bind nee nañu daal lañ ko duma ba mu xam ñu yeew tànkam yeew loxoom daal di ko sànni ci ginnaaw kër gi dóor aw yonant waaye bu demee ba ximmale ko dafay ne allahumma ighfir lii qawmi fa innahum laa ya'lamun yàlla jéggalal sama xeet bi jéggalal sama askan bi dañoo réere mbir rek waaye lu ko mooy ku yàlla yónni kenn du ko teg lu tànk lu sedd rek nga koy jox yonte yàlla nuhu wéy noonu wéy noonu xaddiwul yoqatul ndax ñaari jëmm yi dafay delloo nit gannaaw xàddi wala yoqot yàlla nañ ci yàlla musal boo xaddee dootoo def boo yokkotee dootoo jëñax moom yonte yàlla nuux xàddiwul yokkotul mu ngi ci nekk rek bés jot nag mu xool askanam xool leen xoolaat leen xam ne du ñii du ñee du ñii waaye duñ ko nekk duñu am ko ko nekk kon oto bu paan na bàyyi tëli bi wàcc ci territoire bi ki mun a dem dem ci la ne rabbi laa tazar alal ardi min alkaafina dayyaaran innaka intazar yu dillu ibaadaka wala yalidu illaa faajiran kaffaaran yàlla jëlee leen fi du ko nekk duñu am ko ko nekk ci la yàlla àndee ndoxam boobale muy mbënn goo xam ne asamaan saa ngi taw suuf saa ngi ball ci la duggee ci biir gaalam googale gaal gi di dox guddi di dox bëccëg di dox suba di dox ngoon amul fenn fooy gis aw bàq amul fenn fooy gis aw dongo wala aw janj wala aw doj yont yàlla nuux taawam ci la des ngir dafa weddi woon baay kon li luñ ciy dégge jabaram ci la desoon di waaxi la aw yonant bu ko doomam weddee ba mu alku jabaram weddi ko ba mu alku ana ku dul yonant sama baay mooy waliyu sàngam sama baay mooy sëriñ sàngam sama jëkkër mooy nangam te defoo la baay ba def fa mu jëm doo fa jëm sëriñ kenn du ko doon déedéet mun nga nekk doomi sëriñ waaye donn na ak cëriñam dangay jàng rek ragal yàlla jaamu ba yegg fi mu yegg rek waaye jur na ma képp yem ci dangay doon jasad bi la ruux yaram bu amul bakkan suuli rek moo fa des yal na yàlla dimbale ñu lu jaay na muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax njàngale bi yàlla ñëw na foofale doomi aadama dem na ba téye ne moom lu way juram doon rek war na ko doon ahan kay bu ko jéemee sabablu ko yàlla dimbale ko ci dina ko doon waaye jéemoo ko sababloo ko dundoo ko nga xëy ne danga koy doon déedéet ana fan la doomi adama di nangoo kii baayam moo doon docteur bi opéré tey faatu na doom bi nañ ko jëlee kër ga mu wutu baayam di opéré jaami ana kan mooy tëdd ci ron kookal sa baaya fi nekkoon di opéré faatu na tey kaay wuutu ko ngay opéré si soom bu ko jëlee ci jëmm ju mu jëm ak loo feebar da ngay cippeelu taabal bi wuti sa bopp jamono di dox gaal googu di dox ba ci bésu tamxarit la gaal googu gaaree ndox mi jeex doomi aadama wàccaat dundalaat suuf si muy naat ba ñu yegg si tey jii jamono di dox ay junni at ci ginnaaw yonent yàlla Ibrahima daal di feeñ alayhi salaam nekk tuut tànk dënn bi fees tepp ak gëm yàlla bëgg yàlla sopp yàlla naw yàlla ñu ne ko say xalaat du fii yàlla gi fi nekk di yàlla kenn la mooy namruz bun kanaan namruz ak namrud du benn boo ko tombee nit la boo ko tombul dëkk la ci dëkk yu yàgg yi amoon ci jamono ji ay kàngamay jamono dëkkee ko namrud dëkk la waaye boo ne namruz mooy bun kanaan mooy kii dajawoon ak yonent yàlla ibrahim moo njëkk a dóor loxoom ci dënnam ne man yàlla la ahlul fanaa u dey buñ ko waxee dëgg la waaye ku fuuy ku bew dóor dina ne man yàlla la déedéet képp ku xam yàlla bu ko waxee rek am na beneen firnde Sayyidina Ali waxoon na ko maa fi jubbati illa allah dara nekkul sama biir jàllaba bi bu dul yàlla maa fi jubbati illa allah dara nekkul sama biir jàllaba bi bu dul yàlla xallaaj waxoon na ko anal xaq yàlla bi ngeen di wut nag amul fenn ku dul man waaye xam yàlla googale waaye yegg ci yàlla googale maarifatu billaahi boobu mag ñi xamoon te ñu ko doon dund di ci dundal seen njoboot ñuy yegg ci yàlla di ko xam topp ko ragal ko ah ak ni ko niti jamono jële teg ko ci kaw leefaa mboolem ngelaw di ko di ridd ci kawam mag ñi dañ xamuñoon anam gi xam yàlla gi du ci ummatu muhammad la njëkk walakin unzur ila al fa in istaqara makaana fa sawfa fa taraani ila jabal laysa jabal haza innama huwa al qalb yonte yàlla Muusa ba mu xaatiree rek la yegg ci yàlla waaye ba mu daanoo ba jóg subhaanallah ci teg waaye xam naa yàlla du la tee ngay fen xam naa yàlla du la tee ngay ràmbaaj ngay fumiste ngay njaalo ngay sàcc di karabaane kooku ban xam yàlla la ci xam yàlla yi ban xam yàlla la ci xam yàlla yi xam yàlla gi yàlla yi ñuy naan ay waliw yépp yegg nañ fa ci yonent yi jiitu woon ci Cheikh Abdul Qadir Jilani imam Ghazali Cheikh Ahmad Tidiane Cherif xaadimu rasul alhaji Malick si maam alhaji Abdoulaye Niass cheikh islaam amul buñ leen doon lim fi la ñuy yend amul kenn ci nitu yàlla yooyu koo xam ne dem na ba sës rëkk ci yàlla yàlla ne ko maa ngi nii laa anta illa ana wala wala ana illa anta doo kenn ku dul man duma kenn ku dul yow moo tax ku baax ki di alxaji ahmad dem yal na yàlla taasuñ ci barkeem mu naan qad euh, aataani allahu xaza fi l azal wa ma li siwaaya lan taraahu qad xazal mbir mi benn la woon jël naa ko jeex na keneen dootu ko am wa hum fi labsin min xalqin jadid comme xam yàlla gi ñuy wanga di ko di ko peese di ko jaay ci mbedd yi nii wallahi nitu yàlla yi daawuñu ko def nii nañ la danañ la tasfiya danañ la tarbiya tasqiya la tasfiya la tarqiya la lépp loo xam ne rëy la danañ danañ ko dindi ci yow lépp luy caaxaan di fen di luuxóor di luubal dafay deñ ci yow boo waxee yàlla la ku la gis yàlla nga sa yëngoog sa dal yépp yàlla lay doon mënatoo def lu dul yàlla yonent yàlla Ibrahim ba mu demee ba tollu foofu bañ ko bëggee sànni ca safara sa Namruud diingat ko xupp ko njatamal ko mu lànk rek ne doo yàlla mukk fa bu xita hmm? mu ne yàcc nag xàng xamatu fi mu jëm xale bu tuuti ñëw ci jamonoom jaamaarloo ko mu benn ko doo yàlla mu ne lii duma xajoog moom ca la taalee safaram su metti soosale ba dara mënta dox digganteem ak asamaan mu waajal Ibrahima ne def ko ciy sànni ragal yàlla ragal lu dul yàlla mënta xaj ci benn dën dangay ragal yàlla lu dul yàlla génn nga ñeme yàlla lu dul yàlla dugg dootoo nekkati nit mu loolu day nekk sa capitaine di la maaj loo rek moo tax xaadimu rasul mu naan waxay suma taxaf ilaaka ilaahakal ahad yaxafka min xawka kullu ahad nee na boo ragalee yàlla ngir sa ragal yàlla googu lépp daf lay ragal waaye boo yabee yàlla ngir sa yab yàlla googu lépp daf lay yab lu dikk rek ni la bañ na dañ koy sànni ci safara sa malayka kay daal ne yow yàlla jaam bii rek moo nekk ci kaw suuf ku lay wéetal nga koy bàyyee kéeféer bu bon bii mu ne dem leen ci moom bu sàkk ko ci man dimbale ma dimbale ko ah. ba ñëwee ci Ibrahima ne ko loo sàkku ci yàlla mu dimbale la mu ne mu ne ko déedéet yàlla xam ne Ibrahima jëmm ji dara nekku ci ku dul yàlla xam ne na jëmm jële yàlla nekku ca bu ma bàyyee ku dul yàlla not lu dul yàlla euh, soloy boppam la lu mu dogal ci man nangu naa ko fanaa aw dikk na fanaa aw dikk na bañ ko wi jaayee jaayee bokk ko sànni ci biir safara soo sale malayka yëpp daal di yuuxu benn yoon ey yow yàlla ci la yàlla ne nag man sama ful la paase na ku ma sàlloo ma sànk la déedéet man yàlla du ma buur boobale qul naa yaa naara kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yàlla ne nekkal seddaay bu ne woon nekkal seddaay yem cere rek rey ko mu ne wa salaaman ak jàmm ci la ibrahima wàccee ci biir safara soosale safara bu lakkee rek yàlla la mu mm-hmm. ngi ci biir safara sa Namrud di dox ba séen ko ne ko ah bërëb bu nëtëx ci biir safara kii kan la mu ne ko ki nga ki nga bañoon la kooku la Ibrahim mu ne ko man la ah mu ne ko yooyu si yàlla gi foor na lii am nga ko ci moom mun ngaa génn mu ne ko moos ndigal laay xaar moo tax képp kuy topp ndigal da nga am jàmm waaye képp ku bàyyi ndigal da nga loru yal na yàlla topp la ndigal yaa rabbi ci noonu ci la Ibrahima génnee ana nan la Namrus def mu ne ko yow sa yàlla gi dinaa ko reyal defal ko ay berne mu ne ko yàlla bi bëggul sobe yàlla gi bëggul lu lewul yàlla gi bëggul lu jaaduwul ki muy nangul inna allaha tayyibun la yaqbal illa tayyib ku sell la ci ku sell rek lay nangu bés bi Ibrahima génnoon ci biir safaraam soosale mooy bésu tamxarit yal na yàlla taas ci barkeem ci la ko yàlla defee xutbu tawhid muy juróom fukkeel ak lu teg di maamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan la ko yàlla alage moo tax nekk pànk baaxul booy pànku na nga seet fooy pànke waaye boo pànke ci yàlla sa mujj na ñaaw moo tax ñi doon woote maqaam bu du seen maqaam ma yëpp yàqu nañ képp kuy wooteel maqaam boo xam ne yeggoo ca du sa cër sa mujj dafay ñaaw nan la mujje yoo dong la yàlla yebal ci moom yoo yoo dong la yàlla yebal ci moom yoo bi dugg ci noppam di yoo rek yoo yoo yoo muy dóor ay noppam di dóor ay noppam jël ndox di ko ca def jël diw di ko ca def yoo bu yàlla yebal diw mën na ko génne mu mujj nag yoo bi sonnal ko mu jël dàllam daal di ko dóor niir yoo bi dal mu ne am naa ci garab mujj gi mënu ko defal bopp bu dóoree ndànk yoo bi du bàyyi dafay dóor bu baax yoo bi soog a bàyyi ne ko yàlla mi ngi jëm ci alak ko ana nan la mujj a def mu jël benn waay fay ko daal di ko co daal ne ko toogal fii sama wet bu yoo bi tàmbalee di yoore mu ne ko nii waa ji daal di dóor kaaba bi mu daal di daanu ci suuf yoo bi dal tuuti mu ne ko demal noppal ba mu ñëwal kooku dem noppal kooku loolu rek moo ñu koy fay mel ni yàlla di alagee doomi aadama bu waa ji gisee buur bi mi ngi commencé ne tekk rek mu xam ne yoo baa ngi bëgg a dikk waa ji sukk ci wetam bu tàmbalee yooyoo ci bopp bi ba xamatu nu muy def mu daal di jox waa ji signal waa ji dóoraat ko mu daal di daanoo ba mu demee ba liy sàppee ko mu ne dafay dindi bopp bi def beneen bopp cër bu nekk dina dagg boroom génn doxaat waaye lii bopp bu dagg la laa ilaha illallah sëg ya rek ci la wooyee tëgg yi jox leen wurus jox leen jama jox leen peme jox leen ay leen jox leen ay yoos ne nañ ko tëggal bopp bu ñu tëggee ba pare mu ñëw ne def leen bët yi ñuy peme bëñ yi def leen ko muy jama kan moo ci gën a mun jaasi te gën a gaaw loxo ñuy jongante di jongante ba kenn des kooku melax sax daw raw am ku taxaw fi ku gën a gaaw loxo yore bopp bi mu ne ko saxal bu duggee bu dóoree tegal waaye xamuñ ne tey buur dana saay saay ci wolof xam ngeen ko ba kii taxa yëre jaasi gi ñu compter moom la nit ñi jël ba léegi benn ñaar bu ma la ñett na nga dagg kiita ba léegi xale bu ñu rawante da nga dégg benn ñaar ñett ñu départ yàgg na lool ci jamono moom buuru coof moo ne benn waa ji yëkkati yaas ñaar waa ji gën a yëkkati ñett waa ji ne këla bopp bi daana këla teg ci bopp bi daal di weng deret bi daal di walwali ñu xam ne boor fi buur fi mu nekk saay na Namrus mooy mujjam Namrus googu ba tey ji fi yàlla jaaroon ak ñoom moom képp ku def la mu def rek yàlla teg la naka noonu du ci président du ci ministre du ci sëriñ du ci taalibe du ci borom alal boo wootee lu dul sa cër rek yàlla xam ne yaa ngi bëgg a bunduxatal diinaam gi rek wala yaa ngi bëgg bunduxatal jaam yi rek mu andi la loo xam ne dootoo talati sa bopp dootoo talati jaam yi loolu ngay tal rek te ku amul tal amoo dal sa dund lan la kese la neen la yàlla yàlla may tal yàlla nañ yàlla may dal kon lii bésu tamxarit la ko yàlla defoon jamono di dox ba jamono yonent yàlla yuusuf ñëw yonent yàlla yuusuf lépp lu yàlla bind yuusuf moo ci gën a rafet lépp lu yàlla bind yonent yàlla yuusuf moo ci dàq waaye nee nañ li muy rafet yépp ndoxi ba ñu seydinaa muhammad ci lañ ko xooj subhaana zil mulki wal malakuti lépp lu taaru yuusuf moo ko gën a taaru waaye seydinaa yuusuf alayhi salaam ci ndox yi bëñu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ci lañ ko xooj kon muhammad taaram kan moo xamoon taaru lan la moo tax ku baax ki bindkat bu réy bi di maam xalifa ñas yal na yàlla taas ci barkeem di mag ci cheikh al islam alhaji Ibrahima Niass ba mu demee ba jàkkaarloo bàmmeelu seydina Muhammad sallallahu alayhi mu xool lan la war a wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xool bàmmeel bi ni seydina Muhammad tëddee sahaaba yi Abubakar ci wetam Omar ci wetam def ko ne fa ant muraadullahi murid ak muraad du benn murid mooy kii kiy wuti muraad mooy ki ñuy wut si gis nga ñaari maqaamay duñu benn murid mooy ki bëgg muraad mooy ku ñu bëgg murid dullaahi mooy ki ne yàlla ubbil ma muraadullaahi mooy ki yàlla ne ndax ma ubbil la dégg nañ kàddu bi muridullaahi mooy ki ne yàlla ubbil ma muraadullaahi mooy ki yàlla ne ndax ma ubbil la moo tax maam xalifa ba mu demee ba tiim fi Seydina Muhammad tëdd Aboubacar tëdd Omar tëdd mu xalaat lan la war a jëmm ji def ko ne rek doo kenn kenn du yow fa anta muradullah yow la yàlla wut si yow wuti woo yàlla yàlla moo la wut si neewoo ko defal ma yàlla moo la defal neewoo ko yéegal ma yàlla moo la yéegal subhaana allazi asra bi abdi asra kala defal ne inni zahibun ila rabbi waaw Ibrahim loolu la wax yàlla na defe ne subhaanallahi asra Ibrahima defe ne maa ngi jëm sama borom yàlla defe ne Muhammad kaay inni zaahibun ah, ila rabbi kële nag yàlla def na subhaanallahi asra Muusa ba ko yàlla ne dàng fa xara Muusa sa Muusa dafa daanu xom kii maa kasabal fuaadu wa ma raa Muhammad yox yoxiwul sax ba mu ne jàkk yàlla sallallahu alayhi wa kon maqaama yi duñ benn waaw Muusa fa xara Muusa Muusa dafa xaweeku ba xam falamma afaaqa ba Muusa ximmalee ko xamatulum defa na subhaanaka tuubi ruubi Muhammad na yàlla dafa ne wa maa kazabul fuaad maa kazabul fuaad raa moom xipp xippalul sax dafa ne jàkk yàlla yàlla ne ko attahiyatullahi azakiyatullahi ataybal salawatullahi assalaamu aleyka ayyuhan nabi mu ko ci wa rahmatullahi wa barakatuh muhammad ak mbaaxam ba mu gestu ne assalaamu aleyna ñun ñëpp képp kuy ummatu muhammad yàlla na yàlla fay muhammad moo tax euh, maam xalifa ne ko fa anta muraadullahi fil kawni kullihi lépp lu nekk rek la ci yàlla gis yow la yàlla di gis nga gis nit ñi waaye yàlla gisul kenn li aj li ka kaanal xalqu fi xusni suurati melokaan bu taaru bi doomi aadama am ne ci yow la ko jële muy Muhammad moo tam bu nit taxawee rek jëmm Muhammad la bopp ga mooy miim boo xaccee muy baat bi hmm? boo defee aadam dellu muy ñaari loxo yi nga def miim ba biir beeg dënn bi dikk na nga tàllal tànk yi daal ba feeñ na Muhammad mi ngi noonu xaqiqatul muhammadiya mooy doomi aadama moo tax képp ku di dugg kuy nar a dugg safara yàlla daf lay soppi def la mbaam xuux waaw demal seet téere bu ñu tuddee kanzul mufiid ndax jëmm ji melokaanu Seydina Muhammad la te du dugg safara mu kon moo tax Yuusufa ak li muy rafet yépp ndoxi bañu Seydina Muhammad ci lañ ko xoob yusuf ba ko yàlla naree dafa teraangaam bu rëy boobu alayhi salaam ay doomu baayam ne duñ ko xajoo bu yàlla ne ngelaw neel ngelaw rek nga am jàmm waaye bu yàlla ne ngelaw nga ne duma ne ngelaw yàlla andi la cellweer walla cellweer na kan moo ko mën a dékku bu la yóbbuwul it mu mu yóbbu say bagaan wala mu xeddi sa néeg bu moo tax bu yàlla ne ngelaw rek neel ngelaw waaye bu yàlla ne ngelaw nga tudd leneen lu ngelaw yàlla cell weer lay ànd cell weer nag bu ñëwee doo tal a tudd dangay ngay seet fooy muccee ba yàlla bëggee def yuusuf muy nabiyu di rasul di buur mbokkam yi ne du ko fi nekkee ñu jël ko dem sànni ko ci aw teen goo xam ne yaakaaruñ ne nit dana fa war a jaar seetal doome aadama ak coxoram doomi aadama ak siisam doomi adama ak fiiram dem mbég koo xam ne geñoom mooy sa geño bu yeboo na dee waaye li li mu nekk du ko li ñu yaakaar ne dina ko nekk du ko nekk innama amru iza arada shay'an an kun fa yakun lu yàlla na mu ci alamul amri benn ko kun dafay nekk ci alamul xalq rek lahul xalq wal amru kon kun alamul amri la fa yakunu alamul xalq la foofu dafay nekk kon naa Yuusuf ci teen ngañ ko sànni woon ci bésu tamxarit la ci génn alayhi salaam ñu doxal ay jamono am na ku ñu tuddee Yunus alayhi salaam yàlla yebal ko ci ay nitam lépp lu mu wax rek muy noonu yàlla na ko nag mbir yi moomoo ko man maa ko moom del ma tàggu ngay soog a wax jeexam ci yàlla jëñax ko rek lu mu dogg rek mu wax mu mel noonu la yàlla bu ko jàngal nag ne ko borom kër ku ko njëkk a jóg danga nga tëddaat ndax doo ubbi waañ mukk di taal ndékki ki tax bu jiitoo beeskat ci sën dana fa yàgg de paaka kenn du ko jiitu ci mbaram boo ko ci jiitoo njiglaay nekku ci ne ko yunus bàyyil ma waxe ngay yëg ngay yottali ni tamit daal yëngal yëngal tooñ yàlla tooñ yàlla mu mer ngir yàlla merul ngir boppam waaye mu mer ngir yàlla ne seen mbugal dana ñëw ñu ne ko fi ak kañ mu ne ko ñett fan yi seen mbugal dana ca wàcc yàlla ne ko nag du yow yaay décider waaye man maay décider yàlla téye mulkoom téye malakuutam bés ba dikk dara xewul kersa googu dal ko mu daal di jéggi géej nattu dal ko ca ñuy wontale mu téye na bant bi ci kawam na nar a daanu mu bàyyi boppam yàlla daal di yebal aw jën ne ko won na ko du sa ndawal de waaye dama ko bëgg a xamal ne yàlla yàllay jéeri mooy ay géej yàlla bi waxee woon ak Muhammad ci kaw asamaan mooy yàlla bi wax ak Muusa ci doj yi mooy yàlla bi nar a wax moom ci biir ndox mi mu xam ne yàlla fi kulli makaanin wa fi kulli zamanin daa iman wa abada xayu lazi laa jën nga won na ko mu gis ne moom mi ngi dund ci biir luy dund lii nag lan la kon ka mu bàyyi ca jéeri ja ard ndek mooy ilaahul bahr ci la ne laa illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ismullah al azam mi ngi ca biir tur googale jën gi attana ko waaye daf ko giqi ci biti turu yàlla boobu ismullah al azam mi ngi ci biir diggante weex weex yi bët ak ñuul ñuul yi bët kenn mënu ko imaginer lan la kon baata baatangoog loo ci wax yàlla dégg na ko ba mu ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin ci la ko jën bi giqe mu daanu ci tefes ba yàlla saxal aw garabu yomb ci kawam yomb garabu barke la moo tax képp ku koy lekk lekk goo xam ne mooy lekk waxuma lekk tey bàyyi ay weer déedéet képp ku koy lekk lekkin gi ci jaadu naax du la dikkee mu moo taxoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi ku ko doon jëfandikoo la sallallahu alayhi wasallam kon jën bi kere ba mu ko giqee mu ngi toll ak bésu tamxarit jamono di dox bañ yegg ci yonte la ayub alayhi salaam mu feebar ci ay nattu yàlla yu jaaroon ci biir dundam feebar daal di ñëw tegu ci kawam ba yaram bi saxe amul benn cër ci cëram yi bu dul am na lu fa nekk di yëngu ci xeetu sax yi ay saan la ci biir yi ay ulde la ci biir yii ay sax la di dox mu ngi muñ rek jabar bi ñëw benn bés ne ko waaw seetal sa yaram bi ni muy buujee seetal ni dëtt yi di génne seetal deret gu dee gi ni muy génne seetal sa yaram bi foofu laal mu kotom tee ngaa ñaan borom bi mu ne ko ñaan borom bi mu ne wala ma wol la docteur mu ne ko docteur bi seet na ma moo ma teg jàngoro gi mu ne ko ñaan ko kon mu wéral la mu ne ko kersewoon naa loola la yàlla bind ma may jaam mu bind ñi ñuy ay jaam mu jël jaamam dugal ko ci jaamam man may naan siit ah kon li tax mu tànn ma ci biir jaam yi man moo tuma ko de bàyyil na def ci jëmm ji lu ko soob bàyyil mu def ci biir jëmm ji lu ko soob muy dox nag di dox yàlla di ko natt di ko natt bi am sax bu départ jëm ci làmmiñam am sax bu départ ñëw ci xolam ah mun a yàlla nag day mbir xew na bu budda min shakwa foog mu tawat ah yàlla na ko tawat bi ngir lan mu ne ko ngir yow làmmiñ bi laa lay tuddee xol bi laa lay xalaatee bu yàqoo lan laa deseeti ci yow yàlla yàlla ne ko ndeket du ngir yow waaye ngir man la ci la yàlla yebalee jibril alayhi salaam mu këdd ci wetam ndox daal di ball mu sangu naan ca yaram bi dell ni meloon may ko njobootam ak lu ko ëpp ci lim ca ña deewoon ci safara sa te mu déggoon seen biir di toj ci safara sa te taxul mu yox yoxi dellu gannaaw kon lii war nañ ci bàyyi xel ñun ku ci sa nopp metti jeex na danga nga tawat àddina bi yëpp yëg ko ku ci sibiru kër gi kenn dootoo amati jàmm seetal ku dem ba saxe ñu ne ko ñaanal yàlla te bu ñaanal yàlla yàlla def ko waaye déedéet mi ngi xam ne inna azamal balaa'i ma azamil jazaa'i pay yàlla yi gën a rëy mi ngi ànd ak musiba yi gën a kawe mu am résistance daal taxaw dékku ko yàlla teg ba yàlla uññi loola la jamono di dox ba jamonoy na Muusa alayhi salaam dikk Muusa juddu jéeri la sët la ci yonent yàlla Yaaqub waaye juddoowul seen réew mi ngi juddoo àll Égypte la juddoo fekk na mi ngi foofale na daal doon ku mbëru lool bu xëyee ne la demal liggéey nga ne tey damaa feeru mën nañu yeew loxoy sa gannaaw comme liggéeyoo waroo lekk ku feebar nag te war a lekk te lekkoo dee moo ciy tegu Firawna rey na fukki junni doom ak ñaar ay liir ngir bu Muusaa juddu rek waaye mujj gi muusa biir këram la yaroo Muusaa mujj na ci biir kër Firawna la yaroo mu koy toppatoo ba Firawna nekk ba Muusa nekk waxambaane am lu fa xew ñu bëgg koo jàpp toroxal ko mu bàyyi réew ma dem fu ñuy tuddee Madiana ba yàlla may ko mu gorowante jël doomu yoon yàlla Suayb ba ñif si di woote li ko yàlla wooteloo na ne ko nag doo ko fi yekkee Muusa génn am ak ñu ko gëm dem ba sës ci géej géej seen kanam firawna seen gannaaw ñu ne ko fu ñu jëm ah mun ne yàlla mi nga xam ne moo ma yebal defloo ma li ci moom lañ jëm ba firawna demee bay jegeñ ci la yàlla ne Muusa jëlal sa yat bi nga dóor ko ci géej gi ci la ci la ko dóoree mu doon fukki yoon ak ñaar yoon ci biir géej yéeme na ci la musaa jàlle mucc ak mu àndaloon firawna daal di ca dugg géej gi yëpp daal di fermewu ci kawam fa la des kon lii bésu tamxarit la yàlla musaloon Muusa ak i nitam waaye mu àllak ca Firawna ak i nitam moo tax ba yonte yàlla Muhammad ñuy Madina mu fekk yahudi di ko woor mu daal leen laaj euh, lu tax ñu koy woor ñu ne ko haza yawmun azimun ci bés bi najjallahu Muusa wa qawmahu wa axraqa Firawna wa qawmahu fa saamahu Muusa shukran lillahi fa na nasuumuhu yont yàlla Muhammad nax nu ahaqu bi Muusa fa saamahu wa amara bi siyaamihi mu ne leen lu tax ngeen di woor bés bi ñu ne bés bi bés bu màgg la Muusa mi doon suñu yonant ci bés bi la ko yàlla musale ak nitam alak ci Firawna ak nitam Muusa woor ko ngir sante ko yàlla moo tax ñu koy woor Muhammad ne leen nahnu ahaqu bi Muusa minkum ñun ñoo leen gën a yey ci Muusa ndax suñu pas-pas benn la ki ko yónni moo ma yónni Muusa dafa di ruuj rek won leen ne maa ngi ñëw man maay ki taxoon Muusa ñëw jamono alayhim salaam naka noonu ci bésu tamxarit yoon ci yàlla daawuda xew-xew bi mu tàbbiyoon ba am ca xaar ma yàlla di jooy guddi di jooy bëccëg beneen lañu rongoñ dafa mujjoon a xotti lexam mus naa gis benn waay bind téere ne loolu xaabaabal la rongoñ naka lay xollee naka lay xottee lex xanaa ñàkk jàng science la boo jàngee euh, morphologie gis lii génn ci biir doomi aadama lu ci bëri ay acide la gisoo boo won yax it buy génn du nekk yax boo doon lekk ba yeey yax won na ko it bés buy génn di doon dem àll doo gis yax ba waaye biir dafa am ximd bu ci nekk ximd mooy acide ci arab dafay toqal ci kaw loolu seeyal ko buy génn dafay doon leneen waaye du doon la mu nekkoon rongoñ dafa am acide te yaram bi lu nooy la lu jeexital ci moom dafa yomb kon jooy na ba rongoñam gas na lexam ba mu doon góom waaye ci bésu tamxarit la ko yàlla jéggale mu dellu ci sagoom nabiyu la woon yàlla def ko rasuul may ko neex ab baat bu doon jàng zabuur njanaaw yi duñu mën a lekk duñu mën a naan dañ koy déglu rek yont yàlla suleymaan nguuram ba yàlla nangu woon ci moom ba mu nekk ca tefes ba di liggéey àndak mool yi di xëcc gaal gannaaw ba mu nekkee di mul malik bésu tamxarit la ko yàlla delloo nguuram moom mu amaat palam googu nga xam ne yàlla may na ko tapi bu ca toogee benn xëyam weer la benn gontam weer la rudwa shahrun warawa shahrun waaye seydina isa alayhi salaam bi ñu naan moom lañu daaj ci croix te du moom lañu daaj ci croix abadan bésu tamxarit la ko yàlla suqali woon génne ko ci solo soosale am nañu andi ne bésu tamxarit yonte yàlla daawle ci la ngumboom ngi jeexee gannaaw diiru ñeent fukki at mu gisaat gumba ñeent fukkiyaat yàlla mayal ko mu xool dellu ci sagoom lii lépp ci bés bi la xewoon kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bésu tamxarit la ko yàlla joxoon décision bi ne ko na nga gàddaay jóge Makka jëm Medina am na ñoo xam ne du ñu tuub du ñu jur kuy tuub du ñu sëta du ñu am set bu tuub du ñu am sët sëtaat bu tuub am na ñu dul tuub waaye dinañ am doom yu tuub si loolu loolu Abu Jahl bokk na ci Ikrima doomi Abu Jahl te saxaabal am na ku dul tuub dana am doom bu tuub am na ku lu tuub du am doom bu tuub waaye dina am sët bu tuub mu ne ko Muhammad loolu dikkagul bàyyee ma samay jaam demal Madina Madina fala bàmmeel ba Madina woote ga fala Madina falañ lay wuyuusi Madina ponk diinay falay feeñee ji moo tax ba yàlla di faratal aj Makka Madina la ba yàlla di faratal weeri koor Madina la ba yàlla di farataal azaka Madina la ba ñuy julli juma madina la mboolem ponk d'islam yaayu lazina amanu yépp madina la yaayu lazina amanu rek yaayu naas yi mooy makkiya waaye yaayu lazina amanu yépp madina madaniya la kon mbokk yi bésu nisfu shaabaan mooy fukk guddi fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu mboolem li yàlla na ma def ci at gu bees gi ci lay ñëwee ci li ñu tudde alwaxul maani nitu yàlla yi fa la ñuy gisee fa la ñuy xamee fa la ñuy jëlee mooy àllu yi nga xam ne ñoom ñoo wër alwaxul maxu alwaxul maxu yàlla dina ci bind dara waaye bu ñu ñaanee wala ñu saraxe dana ca bawoo bu jógee foofu ñëw ci alwaxul isbaat foofu it day nekk rek waaye mun na oyof mun na gaaw mun na yéex waaye bu yéggee ci lawhul mahfuz jeex na day nekk kenn mun a ci ci dara yamhullaa maa yashaa'u min alwaahul mahwi hmm? wa yusabbit fi alwaahil isbaat wa inda ummul kitaab lu yég ci kaw nag kenn mën a ko fom bu demee ba bésu laylatul qadar nag diggante ba ñaanoo ci lu soppi safaan ñaanoo ci lu yokk teraanga liggéeyaloo nitu yàlla liggéeyaloo yàlla te liggéeyal nit yàlla mooy liggéeyal yàlla loolu day daal di sotti rek diw dana dee ren diw dana aji makk ren diw dina yàqule ren diw dina baaxle ren diw dina falu diw dina folleeku diw dina ngénte diw dina dëcc lépp yàlla mi ngi koy teg ci alwaahul maani bu ci jógee ñëw ci alwaahul mahwi bu ci jógee ñëw ci alwaahul isbaat bu ci jógee soog a ñëw ci lawhul mahfuz lu fa yéeg nag jeex na day nekk rek lu soppeekuwul xataa mat la il fajri bayna salaatu xayru mina nawmi ci bésu fajar loolu dootu soppeeku ti mu day nekk rek waaye ne du tàmbalee dox bu lul ci guddi tam xarit ci lay tàmbalee dox nag at bu bees baa ngoog lépp ci lay xew moo tax yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gàddaay gi ci weeru gàmmo la woon ndax ci weeru gàmmo la dugg foofale ci bani amr ak bani saalum saalim bun awf waaye bésu tamxarit ci la ko yàlla joxe ndigal ne ko lii la nekk lii mooy suñu 31 lii mooy suñu premier janvier julli di tey ak seen ñàkk fulla xale yi jàng ni yore seen kay di dem ci école yi koo ci laaj 24 xam na ko koo ci laaj janvier xam na ko ascension Pentecôte Pâques Toussaint xam nañ li ko waral ak fan la ci at bi koo ci laaj tabaski lu koy waral xamu ko korite lu koy waral xamu ko gàmmo tamxarit kastu rajab nisfu shaabaan leetul qadar xanaa événement bi ci am lekk ba sa koll fees moo leen koy fàttali waaye événement bi suuxalu leen du yàgg mukk ba nga gis ba ci gàmmo catholique yi jënd xar ko rent ngir màggal Seydina Muhammad doo ko gis abadan wala lii tam xarit la ñu ngi génn dem di yalwaan ci kër julli di wala ay ashora naka catholique doo gis mu 24 julli di 31 ñooy dem jënd cadeau yi ay papa noël ay père noël ana fan la ñu jëm ummatu muhammad nen moo gën a tuuti nen 31 wala 24 boo ko toggee jox ko sa njaboot ngir ñu bëggu ci bés bi lépp lu wàccoon ci kaw Seydina Muhammad weddi nga ko lépp loo jëfaloon yàlla màbb na boo demee ci marché yi ñu ngi jënd cadeau yi rek lu te bésu tamxarit tey ñu jënd cadeau jox ko seen njaboot lu tee korité ñu jënd ay cadeau ay oto ay roppalaan ko jox xale ngir ñu xam bés boobu bési lan la di maslaa bi ñu maasale la loolu ban diina la ñu ne dialogue nañu dialogue diggante jullit ak yéeféer jullit lan la suñu aljuma duñ ko noppal seen dimanche lañuy noppal suñu tabaski benn bés suñu tamxarit benn bés ana lan la lan la ñuy maslaat ñi gën a néew jël nañu lépp lii wax bi foog mu am lu neex doomi aadama yi nañ ko def li sëñ Tuubaa waxoon rek lam axaf aduwan walam arju sadiqan zimaami bi yadillah yaakaaruma xarit bu may dimbale ragaluma noonu bu may lor sama nos ko maa ngi ko teg ci loxo yàlla lu mu dogal ci man gërëm naa ko diinay islaam day li mu am mooy tam xarit mooy gàmmu mooy nisu shaabaan mooy kastu rajab bés yu màgg yi nga xam ne moom la yàlla may nitu yàlla ñu màggal ko ndax ay nitu yi diina la màggal nitu yàlla màggal yàlla dong la Seydina Muhammad moo ko wax man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fa ma awul janna ku màggal góor yàlla man yonent bi nga màggal ku màggal yonent bi yàlla nga màggal yàlla na ko ko màggal sa kër mooy aljana rek yal na yàlla fay yàlla kon xanaa bés bu njëkk bi moo war na doon suñu premier janvier ku baax ki mi ngi doon naan sànq ñu leeral lan moo tax ñu jël ko ci bésu gàmmu bésu tamxarit ne bés boobu mooy bés bu njëkk ci at bi dafa am lu ñu tuddee nuqtatu taxawul mooy point de transformation lii tomb la am na ci nit ku nekk ma joxe ci misaal bu jege ñu ngeen ko déggee amul kenn ci yéen ko amul portable ah wala cellulaire yi mooy seen téléphone yi ngeen di gàddu wala téléphone fixe yi demal nga jël sa téléphone nga xool ko boo raayeen li di raay ni bi ci digg bi da gis benn tomb goo ne doo ko gis waaye sa loxo moo ko leen portable ngeen xool lii mooy nuqtatul bidaaya tomb googale téeméeru téere yi yàlla wàcce ak ñeent téere yi ni ko sëñ Tuubaa waxe ci tasaw lu siraar téeméeru téere ak ñeent téere téeméeru téere yëpp mu ngi ci tawraata injil zabur ñetti téere yooyu yëpp ñu ngi ci biir alquran alquran li muy rëy yëpp mu ngi ci biir fatiha fatiha li muy rëy yëpp mu ngi ci biir basmala di bisimillahi rahmaani rahim bisimillahi rahmaani rahim li muy rëy yëpp mu ngi ci biir tomb ga bii kaana maa kaana wa bii yëkkun maa yëkkun mooy big bang bi nga dégg tubaab yi di ko wax muy big bang mooy tomb bi njëkk a toj mbindeef yi feeñ te mooy xaqiqatul muhammadi tomb googu lañu ñu tuddee taxawul wala nuqtatul intilaq moo tax yàlla ne wal fajri du fajari njël de fajarul intilaq fajar feeñog biir yi moo tax tey àddina bi tënk nañ ko muy àddina bu muy muy benn dëkk ci ci ci ay internet internet daanaka mondialisation bi ngay dégg arab yi ko al awlama nga xam ne diggante fi ak Paris mi ngi mel ni fii ak minbar bi lépp nga xam ko ci saasi boo dugalul secret bismillah du dox foo nga def W W W point mu soog a def te W mooy waa foo nga def ñe ñett waa te waa bu nekk juróom-benn la muy fukk ak juróom-ñett nga teg ci tomb bëgg muy fukk ak juróom-ñeent di bismillah rahmaani rahiim di fukki araf ak juróom-ñeent fokk nga def loolu W W W point point com fokk tomb ba ñëw rek bu loolu dem mukk W wa la beneen W di wa beneen W di wa booy bind wal fajri W ngay def wala yéen ñu jàng tubaab booy bind wal fajri W ngay def kon dubul W W bu nekk mooy waa wal ri te waa juróom-benn la juróom-benn ba muy ñetti yoon muy fukk ak juróom-ñett nga teg ci tomb ga muy fukk ak juróom-ñeent mooy arafu bismillah rahmaani rahim tomb googu nag boo seetee téléphone yi téléphone fixe yeeg portable yi boo ko lambéri ci weti cinq bi da ko da ko daj foofu lii am na ci biir nit dafay dox dafay dox ñii seen mbos dox na ba yem ci seen bët lu ñu xool yàlla na njiglaay lu li ñuy gis kenn du ko gis Seydina Aliou dafa doon gis bay gis jigéen bu ëmb doom bi ni mu tëddee ci biir dafa doon gis ba gis bàmmeel ki ca nekk nan la mel karamallahu wajhahu moom bëtam lu mu xoolal noonu la am na ñii seen loxo lay doon ñii seen làmmiñ lay doon gisoo sëñ Fallou yàlla nañu yàlla taas ci barkeem sama mbokk bi Mouhamed Mamoun kër ñu ngi waxtaan yàlla na yàlla yëkkati ko euh, yokk ko dafa am ku ñëw ci sëñ Fallou benn naari gànnaar la mu am góom boo xam ne euh, mooy seen euh, góom ñu tuddee góomu deeyal bambara moom lay tuddee kélébé yàlla dogal mu faj ko gànnaar gi yëpp wérul fu mu dem di wér mu dégg sëñ Fàllu mu daal di war gële moom ñëw Tuuba kenn mënu ko jegeñ ngir xet bi góom baa ngi xóot mu ngi ci takk lépp yoon yaa ngi ko topp di mbiiw rek mu ne sëñ Tuuba man de lii moom ànd ci yow sëñ Ba ne ko waaw mu daal di muuñ moom ku ku amoon charme la sëñ Fàllu saa soo gisee rek boo jaxasoo it da dellu ci sa sago miin naa ko lool daana ñëw euh, ci waqinaan fóoti yu fekk Cheikh Moulay Hassan radiyallahu anhuma booba euh, maa ngi fare ndaw miin naa ko lool yal na yàlla moom naari gànnaar bi teg tànkam ne ko man di lii laa la àndal mu xool ko xool ko mu daal di jël benn këyit am ah, def ni lem ko jox ci saa si mu jox ko naar bi ne ko def ko ci naar bi def ko ci ah naar bi balaa mu yegg gànnaar góom bi wow kong naar bi di dox sooxatul benn weñ toppatu ko benn xet amatul naar bi tekki tànk bi gis mu mel ni yaram bi ci des dara nekk ko même lëkkat feeñatul naar ak euh, waa macha allah euh, euh, bëgg xéewal mu ne moom dafay sa téere bi lu ci sëñ bi bind xanaa bu ëllëgee moom tam mu koy defal nit ñi di ci jël jamono <laughs> mu fekk ca këyit ba sëñ Fallou lim ci bind yëpp mooy góom bàyyil naar bindu ci ay alquran bindu ci hadis góom bàyyil naar lii la bind ci kayit bi lii étonné naar bi mu ñëwaat tuuba <laughs> ne ko mënoon nga ne rek góom bàyyil naar waaye nga takkaloo ma lu rëy lii <laughs> waaw mu ne ko mënoon nga ne rek góom bàyyil naar waaye nag jël kayit bu rëy bi takk sama tànk ne ni góom bàyyil naar fekk nag nuqtatul intilaax bi moo nekk ci làmmiñam bu waxee day nekk bu waxee day nekk lii la ñu tuddee nuqtatul intilaax wala nuqtatu taxawul wala an nuqtatul markasi markaziya mooy baa bi nekk ci bismillah rahmaani rahim moo tax nitu yàlla yëpp ñu ngi daw di wut tomb boobu bii kaana maa bi yëkkul maa yëkkul dana am ñoo xam ne ci seen nopp lay nekk lu ñu dégg rek faju na am na ñoo xam ne seen tànk lay nekk fu ñu teew rek jàmm am na fu ñu teew rek jàmm am na yoon nañ ko yàlla defal yaa rabbi ci guddi gi nag def ciy bëri loolu dafay bëri guddi yu mag yëpp daf ciy am dana am ci guddi aljuma dana am ci guddi leylatul qadr dana am ci guddi nisfu shaaban dana am ci kastu rajab dana am ci guddi tabaski dana am ci guddi korite dana am ci guddi gàmm dana am ci guddi gi waaye bu dul bu dul bu euh, dul guddi gi lépp bu gàmmu moo gën a bari ndax juddu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam hmm? yonent bi kenn du tolloog moom ah ñi yegg yëpp ci yonent bi lañu yeggee moo tax bàyyi radiyallahu anhu Cheikh Ibrahim Niass ba mu ne jàkk xool weer bi dafa ne xane an li Ibrahim allaha hilaaluhu hilaalun bada linnaazirina jamaaluhu mu ne lu nit jël ci man nangu naa mu yóbbu ko waaye borom weer bi danaa ci buuxante bi jeex ci takk waaw xani an li ibrahima allaha xilaaluhu xilaalun bada linnazirina jamaaluhu kon guddi gi loolu def ciy bëri guddi tamxarit xarit moo tax nitu yàlla di ci def ay sarax di ci def ay saafara ndeysaan mahjub yi ni ñu ne saafara ay bidaa la liñ ci dajaloo di ñaan ay bidaa la déedéet nuqta boobu jullit dana ko am yéeféer dana ko am ku ku fiiroog moom rek da ko jël ñu ngi ci nit ki waaye li koy yokk dafa nekk ci béréb ya guddi yi moo tax nit yàlla yi di gëstu guddi yi di gëstu bëccëg yi fu ñuy dajak nuqtatu boobale ñii danañu dajak moom ñu doon ay taalifkat yu rëy li ñuy bind ci téere kenn du ko bind ñii jël weñ tëgg ko mu doon avion ñii jël weñ tëgg ko mu doon oto ñii defar ay téléphone ñii defar ay ay appareil photo ñii defar ay appareil caméra ñii defar ay satellite ñii defar ay bomb nuxta boobu la daf lay def loolu keneen mënta def ngir dangaa tollu fu keneen tollul ci guddi gii nag def ciy walangaan guddi tamxarit moo tax nitu yàlla duñ ko nelaw ba njël jot même ku doon nelaw nelawantu tuuti sax weeru tuuti du ñu nangoo wéeru ci guddi gi ngir jéem a dabaatal bi nekk ci moom mun a correspondre ak boobu la ngir ñu mun cee dolle ko boo ci dajee boo bëggee taalif kenn du la gën a ti taalif boo bëggee doon président boo bëggee doon borom alal da ngay dem ba dañu ne ñengokat la fekk du ñengo da nga daj ak point yooyu mu aggrafe wu ak sa bos rek walla ngaan gi wéy nga doon loola la yore ay milliards tabax ay immeuble nekk président foo jaar ñu lay tàcc lii tomb boobu la waaye jotaay bi nag laajtewul ñu développé ko incha allah maa ngi ñaan yàlla ñu def ci yeneen jotaay ba yàlla gën a yaatal lool doomi aadama yi xam nu ñuy dabaatalee bés yi yal na yàlla dimbale ñu yaa rabbi yàlla kon oustaz li nga waxoon loolu lañ ci mën a jomp moo ko toxal ci bés bu njëkk bi andi ko ci bésu fukkeel boobale ngir Seydina Muhammad ci la ko yàlla joxe eh, gàddaay bi muy tomb goo xam ne ci la lislaam tasaaroo mboolem gox gox goxaane àddina mu daal ci yegg bés bi nag eh, liñ ci bëgg mooy fukk ak ñaar yi boo demee ci masaalikul jinaan nee na sawmun salaatun sillatun wa ruslu sadaqatun taqlimu zufrin kuhlu oor ko def ci la daañ ko def léegi incha allah jox ko ci mbokk sangu ci saraxe ci lelliwe def tusngal nemmeeku ji ku feebar te bëggal ko siyaara ji boroom xam-xam bëggal ko raay bopp jirim xam ne kii dey baayam mi ngi fi woon démb li ko yóbbu moo lay yóbbu jàng soratu xul wa allah junni yoon waaye it nga yaatal teraanga ci njaboot gi kon incha allah Euh, bëgg nañu nag bi ñu fi rey euh, bu leen dem bàyyi ko bi seen alal la ñu ci woor nañu toog ndogg fi muy seen xéewal ngir jàmm gën a yaatu ci réew mi yàlla nañ ko yàlla jàppale yaa rabbi euh, tomb googale naka noonu gàddaay gi ci la ko yàlla joxoon Seydina Muhammad fi ñuy mujjee mooy ci la Karbala xewoon Karbala daaw tari nañ ko mu yaatu lool comme enregistré ngoon ko ba koy teg jaarul jaaraat ci waaye ñu barkeloo ko rek bés boobu ci lañu boomoon imaam al-Husayn di ñaareel bi doomu Fatimata bint Rasul duñu ay seex de def leen nef xam ngeen nef ba mën a baa fa li daf leen nef du ñu ay moroom xasan moo mag xuseen tegu ca xasan ku lewetoon xuseenu ku tàngoon fii ba tey ci nuqtatu boobu ma doon wax tomb googale ñu bàyyi ci xel rawatina boroom kër yi dana am doom bu ñëw ci yaayam rek la jeng ah boo amul xel rek da ne doom boobu daf laa contre daf la bañ kii de yaayam rek bu amee yaayam lay jox buy wax yaayam lay diisoon am doom bu ñëw moom baayam rek baayam lay wéetal baayam lay waxal baayam lay jox ci bésu sosu lay doon bu fekkee nuqtatul xasaasiya boobu tomb gi ma doon tudd te ma jox leen ci misaal ci seen téléphone yi nga xam ne danga nga toll fii di wax ak ku nekk amerig te bouton fiil nekku fi tomb googale buy dox ci góor di dox ci jigéen ba mu jàkkaarloo keroog doom sosu seen diggante doom boobu dafay balancé wu day nekk ci baay dana am lu jigéene dana am lu góore baay yaay mooy yem ci moom li muy wax baay lay wax ndey lu muy defal ndey lay defal baay bu baay yëngoo rek mu yëngu bu yaay yëngoo mu yëngu dafa am équilibre waaye bés boobu fekkee tomb boobu ci baay dafa fare kanam doom bu juddoo dafay góore bu dee jigéen yi dafay góore bu baayam meree mu mer yaayam nag bu meree yoonam lu mu am baayam la koy sedd baayam lay diisool bu dee jigéen it dafay góore waxuma nekk góor jigéen de bi maanaam ci baayam lay gën a jeng bu fekkee keroog ba doom bi di sosu tomb góogale di nuqtatul bidaaya ci wàll kanamu yaay la nekk doom sosu ca doom boobu dafay jigéene doonte góor la ci yaay lay jeng jëm bu nekkoon bitim réew mu dégg yaayam feebar na dafay jël avion ñëw léegi waaye bu déggee bàyyi feebar na dafay dema daal di ko yónnee lu mu fajoo ah papa maa ngi lay ñaanal de waaye du ñëw dafa jigéene waaye bu yaay bi yëngoo rek mu ñëw kon borom kër yi foog ñu xam li xam ne li doom di def du sagoom waaye dafa am lu nekk ci biir lu koy def loo sa doom bu fekkee dafa góoree ñëw bàyyi lii de mi ngi ni loo jox sa yaay ah sama yaay di jox ma ko dara xanaa loo ko jox ne ko ah, séddale ko nga jox ma cër demal ci sa yaay nga jox ko nga nga waxtaanal ko ba mu bëgg nga gis kër ga juyoo du fa bu fekkee doom bi dafa jigéene yaayam rek bu fekkee yaayam ko am xel la ah lii nga ma andil kan man dama am kilifa demal ci sa baay lu ma sédd baax na doom daal di gën a jegeñ baay nekk seen diggante lii mooy andi jàmm ci kër waaye bu doom góoree bàyyi jël ko doom du jubóog ndey mooy fitna yi xew diggante doom ak ndey xasante xalabante rek doom bu jigéenee tamit yaay na ko dimbale del jegeñ sa baay demal tàgg ko waa jàmm dafay xew waaye mu jigéen ne rek yaay jël ko taf ko ci boppam moom lay wax moom lay jox moom lay jëflanteel ñu ber baay bàyyi tam gis boppam maa samp sama kër da ngay génn fitna daay tàmbali kon lii na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax du sago ci doom mu jigéene du sago ci doom mu góore bésu sosu la yàlla nee na ci alquran kullun yaamalu ala shaakilatihi sayyidina muhammad ne kullun muyassarun lima xuliqa lahu yal na yàlla dimbale ba ñu dégg tomb yooyu la moo tax alxasan dafa jigéene woon ci yaayam la jàngoon jëm moo tax ba coow xewee ba ñuy xaccoo xilaafa ga moom mu bàyyi leen xilaafa bi ko bàyyi mu bàyyee Muawiya moom jàmm la bëgg mu mel ni yaayam rek alxuseyn na dafa ñafante di ñafante ba ñu rey ko ci Karbala fekk mu ngi ci juróom fukkeel ak juróom-ñaar ci atum juróom benn fukk ak benn keroog la alxasan keroog lañ ko xiifloo keroog lañ ko marloo moom alxasan ñu rey mbokkam yépp doomam yépp ñu ngi toog ñu ngi leen wër ndomb ndox a ngi nii di ndox mu sedd di géej gu ñu tuddee furaat géej gu neex bay tem-teme mënu caa yegg ku ne da ngay naani rek fert daal la dogale nga daan alxuseenu daal di jël doomam daal jël doomam yëkkati ko ca kaw ne ay yéen gaay bu ngeen ma gisul man Hussein gisuleen sama ndey te muy Fatimatu bintu Rasul wax na lu rëy Fatimatu bintu Rasul ndax kero ba muy sosu Jibril la yàlla yebal ne ko demal illiyin aljana goo xam ne nee nañ bu ko kenn sàkku yàlla mooy sélectionné ñi fa jëm wa ma adraka ma illiyun kitaabun marquuma yashhaduhul muqarrabuun ñi yàlla tànnal boppam ñoo fay dugg moo tax ñu bu ko kenn ñaan yàlla dafa yebal jibril ne ko demal illiyin nga jël fa pom ci garab sàngam kër gi seydinaa muhammad nar a dëkkee sallallahu alayhi wasallam seetal rek min huwa ilayhi mu jël ca pom àndi ko ñu xaaj ko ci digg bi xadijatu lekk xaaj bi radiyallahu anha seydinaa muhammad lekk xaaj bi deret bi jóge ci pom boobale ca la yàlla bind fatimatu bint rasul muy leer jóge ci seydinaa muhammad tàbbi ci ruuxu mu xadijatu moo tax musta gis mbërëk moom dafa doon wasin te du gis deretu jigéen ñu tuddee ko Fatima waaye baayam mi ngi ko tuddee woon albatuul albatuul yaayam tuddee ko Zahra waaw boo taalul làmp ci néeg sa bu duggoon dafay leer nañ ko yàlla fay leeral moom moom dong moo dund ba ci baayam fekkee ci baayam te baayam dafa faatu ñu teg ci ay weer moom te mu génn àddina ku bëggoon jàmm la ku doon defal nit ñi jàmm la moo tax yàggul gannaaw baayam dafa góoreewoon dafa moom ci wàllam dafa nirowoon ak Seydina Muhammad alxasan dikk daal di jigéene doon yaayam doon ku lewet ku bëgg jàmm ba ñuy xaccoo xilaafa bi digganteem ak Muawiya mu daal ko bàyyi rakkam jël ko te mooy alxuseyn jaayanteeg doomi aadama yi waa Irak ne ko sa baay fii la nekkoon ci Kuufa ci Najaf sa baay fii la tëdd kaay ñun danañ la wuyu mu yónnee Muslim bun Aqil Aqil ak Seydina Aliou benn góor moo leen jur mooy Abu Taalib mu yónnee doomi baay tëram benn bés rek fukki junni nit ak juróom-ñett ñoo jébbal waaye ba xibaar ba yeggee Damas ba Yazid bun Muawiya yebal nit daanaka keroog lañu ñu tubbi ñoom ñëpp war baaxul. jàmm bu baaxul ku échec rek danga nga ànd ak warkat ku ñàkk a yegg fi nga jëm rek danga ànd ak ay wurujkat ñu rey mbokkam yépp ci la yëkkatee doomam la ne bu ngeen ma mayul ma naan man doomi faatumata bu ngeen seetlu ne sama baay mooy mooy ki doon dàq góor ñi di Seydina Aliou saxaaba yi li ñuy bëri yépp sama baay moo ci am karamallahu wajhahu musta sujjuta zanam ba ko yaayam ëmbee bu ne dafay dem ci bu jigéen rek mu taayi tànkam ci biir mu foog ne dafay matu mu delluwaat maay doomi kooku mën maay rek alxas ñu xam ne kii nag kaalaam gi mu teg ci boppam bu xutbaa rek ñëpp fekki ko ba mu yëkkatee doomam bi ne kii nag du ngeen ko may mu naan rek am ku ñu tuddee Hussein Hussein boobu saad la daal di jël fettam ne ko xuz jël ko nga nandal ko fert bi dugg ci xale bi génn fële deret bi daal di roose Hassan al Hussein bés yooyu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla al Hassan xam ne nag mbir mi xew na waaw ci la ferenk la nag ñu ne ko mun nga daw mu ne man ma daw sama baay musta daw sama maam musta daw man duma askan guy daw immal intisaar wa imma shahaada ma gàññe rek wala ñu boobu ma may shahid ma doon martyr waaye man ma daw fu ñu koy nettalee ji mun may doomi soxna Fatima man la sama maam nekk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko fekkee foofu la def jëf ju ci moom jëf joo xam ne xol julli dana cooy ci dégg ku ñu naan Shammar ibnu Zi Jawzan turam ci la daggee bopp bi daal di ko yót Yazid am na ñett béréb yoo xam ne euh, man ziyaare naa leen kenn ku nekk ne fa la nekk boo demee ci babul faradish ci jaamil umawiya ci Damas di capitalu siri am na ñu ne fa la bopp ba nekk boo demee Asqalaan ci palastiin nee nañ fa la nekk boo demee ci Qahira am na bërëb bu fa nekk nee nañ fa la nekk ñetti bërëb bu nekk nee nañ boppam moo fa nekk mbokk mbokk yi gën a bees la moo fi nekk waaye gën a metti la déedéet kii bés la bés goo xam ne asamaan di dañ di ko jooy ba yowmal xiyaamati kon bés bii la yàlla tànnaloon alxasan ngir mu fekki maamam seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam fekk magam te mooy seydina alxasan waaye fekk baayam te mooy imaam ali waaye fekk ndeyam te mooy fatimatu bint rasul ay bés yoo xam ne wax nañ ko fàttaleeku fa zakirum bi ayaamillah fàttaliku fanu yàlla yooyu la lu la dalati daloon na ku la gën lu xeweti dangaa gën a bees le waaye am na ku la jiit jiitle woon kon ñun ñëm ñu sant yàlla bu ñu la tëjee ci kaso bi dañu la tëj ci bàmmeel bu ñu la tëj ci kaso bi dañu la tëj ci bàmmeel lu ñu la jëlal baax na waaye comme baatu laa ilaha laa mënuñu ko génne ci dënn rek doy na waaye Israël li ma leen di yëgal ci xar baaxu yàlla ci tërëliinam montagne glace la rek jant bi koy seeyal mu ngi ne di ñëw loolu rek laa am lu may wax ci foofu ña cay daanu nag sant yàlla du du du neex neexu kenn ñu bari waaye na shahid ci ummatu Muhammad la bokk ëllëg kenn ku nekk mun na ràmmu ay juróom-ñaar fukki junni nit ñoo xam ne safara moo yeen ci ñoom képp ku daanu yaa ngi défendre sa àq yaa ngi défendre sa alal yaa ngi jihaad ngir yëkkati baatu yàlla nga dee ca la aljana nga yeewoo ci shahid nag nit ñi bëgguñ ko bëgg nañ di yàgg ànd ak doomi aadama waaye ku ci des da ngay ràmmu jàmm yowmal qiyaamati te lii xew ci jamono ji bu ñu amul ku ñu ràmmu ëllëg du baax de ndax sëriñ si talatuñu taalibe yi sëriñ si ministre lañuy déglu tey ak président yi seen tiitar mooy ministre moo ma woo te ministre moo waroon a fekk sëriñ yow miy wax ak yàlla kuy wax ak àddina yow nga koy fekk kii wax ak yàlla moo war a toog kii wax ak àddina fekki ko tey dem nañ ba dañoo compter ba ñu sëriñ si faaletuñ kenn ngir nga yaakaar billet màkk ci ñoom wala billet umra wala ñu jox la benn kat-kat wala sa may la benn kër ci HLM wala ci Sika bi yëg ngeen lu fi yàggul dara ñëw nañ andi fi seen alal. andi fi lu nekk ba ñuy génn kenn ci ñoom ne comme nee na bu tuflee du mar dana yàgg oto yu neex yi sëriñ ci di dawal du ci bokk kaat kaat a ngi ne la gaare ci kër gi moo dàq seeni bos te jaayuma sama diina man kaana lillaahi kaana laahu lahu boo nekkee yàlla yàlla du la nekkal de da nekk yàlla boo bëgg rek yàlla def kon taalibe yi bu leen xeeb seen bopp ñaan leen ci yëngu-yëngu yu jamono arab nag moom xanaa yéen a demul ci ñoom ku dem ci arab da nga xam ne arab moom macha allah arab la rek waaw oh. yonent moo tax ne na zuuru wallaatu tujaaru na ngeen leen ziyaare waaye bu leen dëkk ak arab yi na ngeen dem ziyaare rek delsi waaye bu leen dëkk ak ñoom de am na lu fa nekk moo tax mu wax loolu zuuru wala tujaaru na ngeen ziyaare waaye bu leen dëkk ak arab yi arab yëpp ñu ngi seetaan tey benn président boo xam ne du jullit mi ngi dëkk bu ñu tuddee Venezuela capitale am ñu ko dee karakas moom moo ne drapeau Israël Israël nañ ko wàccee ba mu yëgati ci réew mi nañu dàq ambassade na génn ku doyee dee ne ci réew doomam moom du ko bàyyi ci réew ci la génne ambassade bu Israël ana ban réewu arab moo génne ambassadeur Israël ana ban réewu jullit moo dàq ambassade bu Israël bu ñu gisee Israël kay yahud dañuy daw fóon ay loxoom ngir ragal Amérique dem na ba tey jii arab yi ku ci bugg a wax bismillahi ngir ragal Amérique dafay naan buusmillahi buus lay tudd au que mu ne bismillahi waaye buusmillahi la ngir George Bush li ma leen di wax dafa am de waaw que ñu ne bismillahi waaye ngir ragal Amérique ñu ne buusmillahi George Bush nag nit kese la mi ngi nii fan yi mu dem dootul del sita ba abadan kon na ngeen ñaan yàlla bu leen xeeb seen bopp bu leen seet ne sëriñ si wax nañu wala waxuñu wala président yeeg ministre yi wax nañ wala waxuñu ñii seen la leen di fekk seen kaw der la ñuy duunuunal ñale la leen di samp ci seen kaw fotee moom la ñuy duunuunal nekk leen umatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp xiif yi ñu nekkee njëg yi di yokk yu cher yi yu jafeñ yi boo feebaree faju sax dafa lay të nañu dem jël solution nangam solution benn dong la mooy dellu ci Seydina Muhammad euh, cheikh al islam bàyyi loolu la waxoon ci année indépendance yi ñii doon ay communiste ànd ak réewu Russie ñii doon ay occidentaux ñii ànd ak kenn ku nekk topp kenn bàyyi dafa leen ne wa ifriqiya la tartaji ghayra ahmadin rasulan xaddan naa ila wala nee na Afrique ki mu gëm te topp ko te moom dong la yaakaar mu jële leen ci mball bi nee na kenn dong la mooy Muhammad waaye moo ko ifriqiya la tartaji rayra ahmadin rasulan Afrique Ahmad rek moo yont yàlla Muhammad rek moo leen mën a andi solution kon bu ñu delloo ci diine islam suñu lépp baax yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla baaxe ñu yal na yàlla jàmmal ñu Euh, yàlla bu yàlla tas yaakaar yi euh, lu ñu ci yàlla na jegeñ lu ñu dàq yàlla na sër euh, ni ko mag ñi doon defe ba léegi noonu rek lañ koy defe liñ ci doon defe rek lañ ciy def ñaanuñ yàlla mu teggee ku mukk la leen sëñ bi doon jox bu ngeen delloo ci kër gi rek ngeen fekk ko foofu la yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla aar leen maa ngi gërëm waa rajo bi ak presse bu mu doon ci presse bi muy RTS di rajo Kaolack di rajo wal di ad dunya dunya moom addina rek la moom dunya moom dunya lépp luy yaatal diina ñu ngi ci maa ngi sant waa dunya di sant kilifa yi di leen ñaanal yàlla yàlla dëgëral seeni tànk yàlla musal leen ci yàqu ak yàqu leen ngeen raw daa iman abadan waaye Saalum FM di leen sant ci seen taxawaay saalum bi fiir jàmm yàlla na yàlla defal leen jàmm yàlla yëkkati leen ba ñu seen leen ci kaw yàlla yokk seeni teraanga fu ngeen bëgg rajo bi yegg yàlla na fa yegg yaa rabbi ah sama rajo yi mbokk bi moom laay mujjee di alfayda fayda moom dama ci bokk moom kullan wa kulliyan lépp lu bawoo ci njaboot Cheikh Ibrahim Niass jullit fu mu dajak moom na ko jël alalam la bàyyi dundam yëpp yàlla la ko joxoon bëgguloon dara bu dul yàlla kon lii yell na foofale lii jaadu na foofale boñ bu leen nara yàlla bu mu sax ci gémmiñ di leen massawu coono di leen ñaanal yàlla na dem ba doon ay télévision ba li ngeen bëgg a doxal ci jamono ngeen doxal ko waa Sud FM fàttewuñu leen di leen ñaanal raw ak rawle Euh, li ngeen bëgg a liggéey ci biir askan bi yàlla na leen ko yàlla jàppandal kilifa yi réew mi yépp di leen nuyu di nangoo doon taalibe ñépp muy Tuuba almahrusa di dëkk gu sell ga dëkk xaadimu rasul dëkk kullu ummatu muhammad di ñaseen lew na euh, njabooti maam Abdoulaye Ñas mu yóbbaale njaboot Cheikh Ibrahim di ca cene ba di ca yoof njobooti Umariya Cheikh Omar fuuti waa Madina Gounass euh, mënuñ ko lim mu jeex waaye kuñ ci tudd rek yóbbaale na ki ci des ñu ngi ziyaare ñépp di beesal suñu kóllëre ak ñoom di nangu di gëm cër gi leen yàlla defal di ñaan yàlla yàlla yokk ko yàlla dimbale leen fu ngeen bëgg a yóbbu julli di ci ñu am ndam am kilifte am teraanga yàlla na ko yàlla def Euh, nitu jamono yi di yëngu ci jamono yal na yàlla teg leen ci siraatu mustaqim yal na yàlla teg leen bu ñu tegul ci siraatu mustaqim jàmm du am yal na ñu gëm yàlla ba mun a yërëm jaamu yàlla yi yal na yàlla benn la xol julli di yal na yàlla naatal yal na yàlla barkeel yal na yàlla yóbbu ci kanam di rafet rafetlu seen teewaay di leen dénkaat njaboot gi waaye di beesalaat sama kóllëre ak yéen fu nekk nit jóge na fi ñëw teewee bés bi di leen nan ca kaw ca kanam yal na yàlla fay yàlla yal na yàlla fay yàlla yal na yàlla fay yàlla allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta alxanaan almannaan badiu samawati wal ardi ya zal jalali ya hayyu ya qayyum allahumma yassir wala tu'assir allahumma sahhil wala tusaqqil allahumma layyin lana jami'a baabal xayraat wa biibaan al arzaq fathan qariban fathan mubinan fathan shari'an fathan shamilan fathan najid fi l izza walsharafa walmajda walbahjata walbahbuha walbaha wa tuula al umru sihhat al badan wa tuula al umru sihhat al badan wa tuula al umru sihhat al badan walfarah walsurura wa nail al muraadi walmuraami walmaqsuudi walmaqaasidi wa qadaa jami al hawaa'ij min ad-daruuraat wal kamaaliyaat rabbanaa laa tuxayyib rajaa'anaa sabbit amalana iqdi hawaajana allahumma salli ala sayyidina muhammad adada kulli shay'in salaatan tusaxirna biha kulli shay'in yaa mbiiri malakutu kulli shay'in wa ala alihi wa ashaabihi haqqan wal azim wallahu ya'simuka min an-nas wallahu ya'simuka min an-nas wallahu ya'simuka min an-nas da'awahum fiha subhanak allahumma taytum fiha salaamun fiha salaamun fiha salaamun wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin